léegi lii masala la parce que yonent saa nee na ñëmu gis góor gu kawe googee njool ca kaw bopp baa ngay dem ca asamaan xaw koo xàmmee laaj ñaar ñii mu àndal ci gént gi ne ko kii ak xale yu bari nekk ca wetam yoo mësula gis yu toll waaye ñii ak ñee ñooy ñan mu ne ko kooku mooy Ibrahimul Xalil alayhi salaam kanta xale ya ñooy ñi nga xamante ne mooy képp koo xamante ne nii dafa faatu dafa faatu ta ba muy faatu mooy ñi nga xamante ne mawludun ku ñu jur maata alal fitra mu daal di faatu ci kaw fitra ñi nga xam ne moom la borom bi tëgge jaam yi prédisposition yooyee am leen ni ci julli ñu ne ko waa yeneen saa sam waa xale yi mushrikuuna yi nag yéeféer yi mu ne waaw ak xale yi mushrikuuna yi léegi nag fii nag mooy wax lii ngan du maa masala la boroom xam-xam yi dañ ciy wute ima ñoom al imam ibn abdul bar al andalusi ñoom imam an-nawawi ñoom ñoom imam al kii al hafiz ibn kathir ñoom al imam al hafiz an eh, kii nu mu tudd eh, ibn hajar ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen masala la boo xamante ne boroom xam-xam yi dañ ci wax waaw muy masala la boo xam ne nag bu bari ay wax la imaamul xaafis ibn Hajar rahimahullah foog naa nañ jël li mu wax parce que bon manoon nañ jël tamit li imaam al-Haafiz ibn Kasiir rahimahullah daal di wax ci suuratul Israa bi muy tafsir suuratul Israa verset quinze muy verset bi nga xamante ne fam jeexe sax moo leen moo leen gën a kii waaw mooy bi borom bi naan ba'da a'uuzu billaahi rajiim man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula surtout fii borom bi ne képp ku gundeeku na la leer na sa gindeeku sa bopp nga ko gindeekul de waaw waaye képp ku ku ku sànku daldi mooy yoonu njub topp say bànneexu ñeneen mooy yoonu njub na la leer ne conséquence sa cànk sa kaw lay këpp te nag kenn du yor ay bàkkaaram kenn du yenul keneen lii si gan bàkkaaram te borom bi ne te ñu nekkuñu di mbugalaate kenn lu dul ne daa fekk préalable loo xam ne dañoo yónni bi yonent ba pare ci ñoo bu ñu ko weddee nag ci kaw noonu lañu leen di mbugal sinon ñu mbugal waaw xadiis boobu bi mu koy ñoo aaya boobu bi mu koy firi moom al ibnu Kathir xam nga xadiis bi en dafa laaj loo xam ne xaw ma sax dinañ ko aborder fii wala déet mooy xukmu asxaabul fatrati la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim <laughs> non masala boobu moom da nga ciy dugg sa bopp bi jàmbaajoo laa wax parce que en tout cas bu dee boroom xam-xam yi ngay gis ñu ciy wax parce que texte yu ñu am moo wute mais loolu xam naa dañuy bàyyi ci beneen occasion ñu xool parce que yu gone yi rek doy nañu am masala tey insha allah <laughs> ah fay bul vate loole hukmu ashabul fatrati insha allah bon alhamdulilah xale yi par exemple d'une am na fu ñu ci duggaale ci ñooñ parce que xam nga waa fatra ñooy ñan nga ne mooy lan <laughs> ñu ne ay nit lañ yoo xam ne lii mooy léegi naa ñu définition baa ngi ñoom dañoo juddu jamono joo xam ne yonent ba yàlla yónni woon moom jeex na nekkatu fi te moom bi mu dundee ba ni mu génn àddina benn yonent ñëw fi fam ne xanaa xamoo ne yonent yi ñu doon yónni ku nekk kenn yónniwula ci nit ñi ba moo tax yonent saa salaam doon wax ne bokk na ci jagleem yi ko borom bi defal mu ne yonent bu nekk dañ ko doon yónni ci ay ñoñam man nag ñu yónni ma ci nit ñi ñoom ñëpp waaw yonent bi saa salaam keesee lañ yónni ci nit ñëpp Seydina Adam nag parce que moo doon bàyyi moom ay doomam ak njabootam la newaloon <laughs> loolu ñoom kese la woon waaw Seydina Nuux xet buñ koy wax ci cadre boobu mooy abul anbiya as-sani wala al awal wala wa as nga xamante ne euh, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin borom bi nee na damaa def ak njabootam ñoo def ci kaw suuf moom ña desoon ci gaal gi ñëpp moo leen jaboote waaw te ñoo ñu muccoon fatra daal mooy nit ki borom bi daa yónni yonent yonent ba jeex dem am ñoo xam ne dañoo dund soit ñoom àggul benn gox lañ ko yónni mu am gox boo xam ne ñoom amuñu yonent du tout te dara dikkalu leen ba ni ñuy génne àddina waaye ñooñu lan mooy seen àtte waa ñooñu bu ñu faatoo ah xam nga yaa ngi dégg tamit ci alquran ci suuratul jumaa wa aaxarina minhum lamma yalhaqu bihim am na ñeneen ñoo xam ne ba léegi leer bi ak seegul ci ñoom waaw bi ak seegul ci ñoom ñenn ñoom bu dee agsi na ci ñoom c'est déformé am na ñenn ñu naan non loolu soxlawul muy leer na loolu da ko soxla mu leer si am na ci boroom xam-xam yi ñuy wax loolu mais déedéet il faut mu leer le fait que par exemple instant bii xanaa xamoo instant bii boo jëlee définition boobu bari na ci tubaab yi ñoo xamante ni ci asxaabul fatra lañ leen di dugal ma déedéet man la si ganama mais yow fii ban tubaab nga fi xam boo xam ne déggul Seydina Muhammad sallallahu même bu dee ñoom dañ koy wax lu ñaaw ay Mahomet ay yooyu nangam nangam euh, mais est façon dégg boobu loolu loolu mooy mission loolu mooy jottali loolu jottali la loo xamante ne nii lépp luñ dégg ci moom lu ñaaw la ndax noonu lañ koy présenter te jullit ña fa nekk leeral luñu ñoom xamuñ ne loolu mission la bu ñu war a tax mooy leeral mbir yi ay risque non boo waxee day ñàng day nangam ak nangam mais risque boobu moom ma am ci yonent yàlla bi saa saa ak say la leen topp waaw ñun moom kenn ñu kenn defuñu tus mais dara lañ doon wax waaw ku nekk ndoog sa toog waaw naan daal l'islam vie publique vie privée vie nangam ak nangam loolu c'est du caaxaan fawqa ma fawqa ma caaxaan waaw kon loolu mooy moo tax affaire yi responsabilité la de gis nga diine ñi xam <laughs> moo tax ñun vraiment ñun fadlullahi kefe waaw ñun yàlla xam na ne billahi lool kefee xaj ci ñun sinon borom bi bés bu doxalanteeg moom suñu ma ak maanuteem ñun ñëpp lay alak non ñun ñëpp lay alak parce que li ñu yàlla digal nii dañ koy deful presque zéro ba pare nag jàpp ne en plus li gën a bon mooy xam nga mbir bu dee ne luñ la teg la ne la defal defoo ko mais nga am humble nga humble amul wàcc sa bopp reconnaître ne ah wàcc sa bopp wàcc sa bopp wàcc sa bopp reconnaître ne ah man lii nii ah reconnaître naa sama gàttañlu sama ñàkk def li ma war a def waaw kay loolu la yàlla bëgg mii ñun du ñu def ba dara pare autin bi def na wala on a assez fait on a nangam ak nangam wala yaa bi waaw ñun message u bu jotul ci surtout ñun ñuy dund kii la ñuy wax ah, tubaab yi nekk fii ñuy dund ak ñoom même même dëkk même ville même nangam ba pare ñu réere l'islam <laughs> xanaa xamoo ne loolu bokk na ci responsabilité bi nga xam ne yàlla ñun dinañu koy laaj ëllëg ah ni nii yàlla dinañu ko laaj ëllëg waaye yéen sama diine dama wàcce woon wa li ma wax ci alxuraan yi wax loo sama yonent saa salaam ne fal yuballigh shaahidu minkumul ghaib yonent saa salaam keroog bokk na ci discours yi ëpp solo yi mu def ajam gu mujj gi nga xam ne quelques mois la ci teg faatu alayhi salaatu wassalaam bokk na li wax nit ñi ah yu yuballigh shaahidu minkumul ghaib ki fekke sama wax na ko jottali ko fekkewul waaw te gisoon nañ xadis boobu gisoon nañ ko fii tamit ci Riyad bi waaye ñun loolu ñun luñ ci def lan lañ ci def xam nga am na nettali boo xam ne boo juumul mas naa dégg ñu ne Oustaz eh, Barham ma son na koy wax hafiz eh, rahimahullah waaw Barham Diop mais nettali la boo xam ne bu mel noonu bu ma juumul dégg naa ko tamit ci Cheikh Mohammed Hassan bu Égypte waaw ci gàttal nii la demee mooy waa ji da leen ne wa ngaa Oustaz Oustaz Barham rahimahullah moom da ne Makka la woon ca Kaaba ga noonu la leen benn waay interpellé ndeke waa ji américain la nee ko mais yéen depuis kañ ngeen nekk ay jullit quoi ah daanaka ci ñun moom ci lañ juddoo mu ne leen daaw saa yi di daaw même période bi yéen li ngeen xam nii ba ñëw di kii yóg yi tawaf ak di def yooyu fii ba kii yóg yooyu xamoon daaw fekk na ngeen xamoon loolu kay xamoon nañ ko mu ne leen yéen Coca-Cola ak l'islam ba nu ëpp doole ah waaw xanaa kay Coca l'islam nag mu ëpp doole Coca-Cola mu ne leen man gis nga sama sama bàyyi law xaw ma sama maam daaw heure bii la gaañu gis nga bu bu demee ca yàlla yéen bu ngeen demee ci yàlla dina dina leen laaj lu tax yéen ngeen xamoon lii ngeen xam fekkoon boobu moom mu doon dund ngeen di xoole ba mu faatu nekk yéeféer ngeen di xoole ñun américains yi ñu fexe ba coca ñu tas ko ci kaw àddina bi yépp jot ci ci loo xam ne consommé naan ak kese yéen ngeen yor lu diine yu ngeen di xoole ba am ñoo xam ne ci kaw suuf xamuñu ci dara ba sama maam deewe noonu xaw ma sama baay yow bi ngeen leen ko yéen yéen dinañ leen ko laaj ëllëg <laughs> yéen affaire ñun xam ne ñun de am nañu problème <laughs> c'est ça <laughs> moo tax moo tax ñàkk xam la doon nañ ko wax ci siira bi ñëw taxaw voilà tubaab yi ay kiir ñëw roose ay bal fekk ñu nekk ci ay table di lekk naan mbaar sax biir dancing bi ñu ñëw dóor fa bomb nangam allahu akbar yëfi caaxaan ngay def waaw ban l'islam lañ leen présenté en Europe ñu ëpp ci ñoom laay waxa ah. mais ñooñoo ñu ñàkk leen ko présenté sax léegi-léeg ñu ñàkk leen ko présenté sax moo gën ñi nga xam ne xamuñu l'islam du tout façon boobu sax ñoom ñoo tane ñii parce ñii moom liñ leen liñ leen kottu dama xaw ma man ñoom ñoo tane xaw ma la waaw mooy côté bu bon te kenn ci jullit ñi ñemewul wax lu leer l'islam bu leer mais kooku nga yaakaar ne l'islam ak si na ci moom ban l'islam ak si ci moom ñooñu dañuy xaw a yoraale dañoo yor xukmu ak ak abul fatra ci mooy ñi nga xamante ne dañoo dund entre ñaari yonent yonent bële faatu moom diineem jeex na parce que yonent bu yàlla génni boo demee boo faatoo sa diine jeex na jeex na yonent saa salaam kese la sharia am continué moo tax mu ne yonent bu nekk dañ ko doon yónni ci ay ñoñam man ñu yónni ma ci nit ñëpp léegi waa léegi ñooñu noonu arab yi doon dund ak ñeneen ne feneen ah avant yonent salaam diggante Seydina Isa ak Seydina Rasulullah alayhi salaatu wassalaam xam nga loolu borom xam-xam mi lay bu ñuy wax ashaabul fatra ñooñu la ñuy gën a wax amee ah, ñooñu ñan mooy gën a tey mais ñooñu faatu woonu mais bàyyi Omar ibn al-Khattab par exemple mais moom bi muy faatu l'islam kii wagul mais façon yooyu noonu mais ñun fuñ jëm ah mooy loolu du suñu masala loolu tontuñ ci loolu laa naan loolu asxaabul fatra laa doon leeral xale yii nag xaw nañoo dugg ci ñoom parce xale yi li ñu jege ñoom mooy même bu dee fekk nañu l'islam nii ñële amuñu woon mooy ñoom xel mu ñuy xalaate amuñu ko bay comprendre bay jëfe wala bay gëm mooy la ñàkk ci gëm côté boobu ñoom niru na ñoom ñee léegi nag ñu faatu waaye ñun fuñ jëm léegi nag ñun nag xale yi nag mooy suñu masala <laughs> waa léegi nag mooy léegi imaam al-Hafiz Ibn moom mën nañoo indi li nga xamante ne moom la wax foofu ci suuratul Isra yi ni mu moom bon premièrement daa indi xadiis yi yi nga xam ne ñooy wax ci loolu hein indi leen tegale leen benn par benn benn par benn benn par benn waaw léegi bon moom surtout masala bi ñu doon njëkk a wax sax ashabul fatra ci surtout foofu la gën a développé mais nag ca suuf bam ba ca suuf nag après nag ci la ñëw na nag léegi nag am na benn affaire nag <laughs> ah am na nag benn affaire nag mooy léegi waa xale yi nga xamante ne nii Euh, mooy ay xale yu mushrikuuna yooyu la nga xam ne mooy majeur wuñu kii wuñ waaye génn àddina waa ñooñu ñooñu moom fuñ jëm loolu traité na ko waaw indi masala boobu moom al imaam al xaafid ibn Kathir euh, Imaaduddin léegi mais mais mais mais nañ xool li imaam al-Hafiz ibn Kathir euh, non euh, al imaam al-Hafiz ibn Hajar ni mu ko traité <laughs> nañ xool boobu <laughs> parce que boobu fa lay indi moom day indi wax yi fa wax wax yi mu indi moo ëpp yi imaam al-Hafiz ibn Kathir indi te dina indaale waxu imaam al-Hafiz ibn Kathir ci boppam ak ñi nga xam ne ñoom la àndal léegi nañ xool li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullah <laughs> non masala yi mooy masala yoo xam ne gis nga mooy boroom xam-xam yi dañoo am ay niveau waaw te nag ci ci masala yu mel nii ci ngay feeñe ay ay ay xukmu asxaabul fatra yi ci képp ko objectif noonu ay feeñ ne vraiment ñële ñoo ëpp ñoo gën a kawe boroom xam-xam yi ñoo gën a kawe fuuf ñu bari ñi dégg te ñuy ay boroom xam-xama ah. ñoom bokkuñu sax <laughs> mais bon loolu nañ ko denc ba wax ci asxaabul fatrati léegi nañ ñëw fii ci gone yi imaam al-Hafiz Ibn Kathir eh, eh, Ibn Hajar rahimahullah ci kitaabul janaa'iz Fathul Baari sharh Sahih imaam al-Bukhari rahimahullah bunt bi nga xam ne imaamul Bukhari dafa def baabu maa qiila fii awlaadil mushrikiin <laughs> imaamul Buxaari ndax masala bu yàgg te siiw <laughs> du bu bees de dafa yàgg buntu li nga xam ne moom lañu wax ci lu jëm ci doomi yéeféer yi nga xam ne ñoom dañoo nekk gone majeuruñ daal di faatu buntu boobu bi mu koy saraa ci la indi wax yi laata muy dugg ci xadiis xoolal al imaam al xaafiz mu ne rahimahullah ibn Hajar waxtalafa al ulamaa'u qadiiman wa hadiisan fi haadihi al mas'ala ala aqwaal mu ne gis nga boroom xam-xam yi dañoo dañoo wuute ci lu yàgg bu yàgg waaye ak léegi ci mas'ala bi noo dañ cee wuute wuute yu rëy rëy rëy rëy waaw ala aqwaal ci ay wax. moom nag dina fi indi al imaam al xaafis xajaab euh, onze wax waaw onze wax wala douze non onze onze yoo xamante ne nii moo am ci wax ji waaw moo am ci masala bi Allahu akbar moo non dix dix la dix dix wax léegi nag muy commencer mu ne ahaduha bi ci njëkk benn ci yoon annahum fi mashiatihi fi mashiatillahi taala mu ne wax bu njëkk bi dañu ne non yéefee gane yi nga xam ne parce que fii à vrai dire masala bi ñuy njëkk a wax mooy am na ñoo xam ne bu seen wax fii dañuy dugalaale sax xale yu jullit ñi surtout wax bu njëkk bii dañ ne xale yu jullit yi nga xam ne ñoo faatu ak xale yéeféer yi nga xam ne dañoo faatu te majeuruñ parce que nekkuñu mukallaf ñooñu noonu ñoom ñu ne ci mashiatullahi taala mooy ci a yàlla lañ nekk mooy yàllaay xool ëllëg ku mu neex mu dugal la àjjana ku mu neex mu dugal la feneen ñoom daal ci loolu lañ ne léegi kan moo wax lool te lii nii imaam al-Hafiz Ibn Kathir di wax imaam al-Hafiz Ibn Abdul Barr al-Andalusi toxaloon na ko lu njëkk mu ne wa huwa manqulun an al-hammadayni mu ne lii nag lu ñuy toxale la ci ñaari xamaat yi xam nga ñu leen doon gis fan yële nga ne ma déet fan yee kay gisuñ ñaari xamaat ñetti xamaat la woon nga ne la ah, saa yi jàpp nga Abu Usaama mooy ci ci mujj quoi Hammaad ibnu Usaama waxuñu kooku ci Hammaad ibnu Salama la ñuy wax moom moo gënoon a mage eh, eh, eh, gënoon a bu dee côté cellete côté diine moo gënoon waaye côté riwaaya Hammaad ibn Zayd waaw Hammaad ibn Salama ibn Dinar ak Hammaad ibn Zayd ibn Dirham bu dee nag côté riwaaya Hammaad ibn Zayd moo gën a dëgër waaye kële ci kelletem dëgëroon na mais euh, pas à la hauteur de Hammaad ibn Zayd ñaari Hammaad yooyu la nag mooy pas Abu Usaama mooy Hammaad ibn Salama ak Hammaad ibn Zayd al ñoom ñëpp dëkkoon Basra rahmatullah alayhima ñoom lii ci ñoom ñaar lañ ko toxale imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar moom ba muy tudd wax la xamaaday ni dane jële nañ ko ci Hammad ibn Salama ak Hammad ibn Zayd waaw rahmatullah alayhima ak kan mu ne wabnul Mubarak muy Abdallah ibn Mubarak ah al-Marwazi al-Hanzali al-Marwazi wa Ishaq mu Ishaq ibn Rahawiya xaritu imaamu Ahmad rahmatullahi ala al-jami' mu ne wa naqalahu te wax jii ne ci coobara yàlla la ñuy nekk mu ne toxal na ko al Bayhaqi yu daal imaam Abu Bakr al Bayhaqi fil i'tiqaad ci téereem boobee an Shaafi'i jëlee ko ci seen sëriñ bi al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i mu ne nag loolu fii haqqi awlaadil kuffaar xaasa sauf que imaamu Shaafi'i li muy wax ne ñoom ci mashi'a mooy ci coobare borom bi lañ mooy doomu yéeféer yi lay wax waxul julli ñi parce que affaire ñoom xamaan ñi le ñoom dañ yéeféra ci yam xale jullit bu faatu majeurul xale bi bu faatu majeurul ñoom ñépp ci coobare lañ coobare yàlla waaw te lool lañ ne lañ toxale ci imam nul Mubarak ak al imam Ishaq ibn Rahawi kanta li imamul euh, Bayhaqi ne imamul Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah loolu mu ne loolu nag ci euh, doomu yéefér yi lay wax ne ñoom ci coobare yàlla la nekk mais yu jullit yi ñoom ñoom nañ ne àjjana direct dinañ gis ñuy wax loolu mu ne qaala ibnu Abdul Barr mu ne al imaam ibnu Abdul Barr te moom bon mënoon nañu ñëw tamit moom nan la ko waxee mais bon nañ jël fii rek mu ne rahimahullah dëkkoon fii Andalousie eh, fii Ishbilia Séville <laughs> eh, ci Espagne mu ne rahimahullah al-Maliki wa huwa muqtada sani' Malik mu ne te loolu boo xoolee imaam Malik ni mu doxale ci Muwatta ah loolu da lay niru ne ci la jéng même bu dee waxam dara leeru ci. waaw walaysa indahu fi hadhihi al masala shay'un mansus mu ne masala bi imam Malik waxu ci lu leer amul dara luñ joxale ci moom laaj ko ko nekkool ko mu wax lii lool amul waaye ni mu doxa boo gisee ndax di nga gis nit bindu téere wala di wax ci benn masala wala di wax leneen sax waxul ci lool mais ni muy doxale wala ba muy bind ni mu binde même bu dee waxul masala bi lu leer traité wul woon sujet boobu ay ak ni mu doxale ne man ngi ci ne ah déduire mais amaana bi lii buñ ko laajoon lii lii moo doon kii loolu lay wax mais li mu xaw a wane moom mooy loolu waaw que ne loolu la quoi mooy wax jii la ànd mais nag amul lu ci leer de illa sauf que anna asxaabahu lu dul ne mooy àndandoom yi mooy maaliki yi taalibe mi sarrahu bi anna afal al muslimina fil janna ñoom dañoo leeral ne eh, non non non baa ñi ñoom xamaat yi waxa ah, euh, xaritu jullit ñi non doomu jullit yéeg doomu yéeféer yëpp ci coobare déedéet bo mbokk imaamu Maalik yi taalibe ñu ne non bu dee doomu jullit ñoom ñoom dañoo leeral ne euh, euh, ñoom àjjana lañ jëm kanta wa atfalul kuffar xassa fil mashia kanta nag ñi nga xam ne mooy doomu yéeféer yi ñoom ñoo nekk ci coobare yàlla léegi lan mooy seen lay ñi mu ne wal xujjatu fii seen lay fii mooy ala mooy xadiis bi nga xam ne boroom yoneen saa sam en dañ ko dañ ko dañ koo laaj xam nga affaire yi boo seetloo affaire yi nii masala yii nii indi yii nii lool la mooy mooy mu ne mooy li li yoneen saa salaam ne allahu a'lamu bima kaanu amilin parce Ibn Abbas dane radiyallahu taala anhuma dana yoneen saa salaam dañ koo laaj te xadis boobu euh, kii euh, saxi mu ngi ci saxiixayni voilà al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal soloo na ko rahmatullah alayhim na ko noon al imaam an-Nasaa'i euh, mu ne Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne yoneen saa salaam dañ koo laaj an awlaadil mushrikiin ci ñi nga xam ne ñooy doomi yéeféer yi waa ñoom fu ñu jëm yoneen saa salaam mu ne fa qaala allahu a'lamu bima kaanu aamiliin yàlla moo gën a xam lan lañ doon defi waaw loolu yàllaa ko gën a xam kon nag ñu ne lii lii mooy wane ne kon lii ma ci yàlla mooy ñooñu mënuñoo taxaw ne ñooñu mooy bu dee ñoom Hammaad yeeg euh, Abdullah ibn Mubaarak ak ak al imaam Isxaaq ñoom rahmatullah alal jamii mooy ne doomu jullit yeeg doomu yéefir yi ñoom ñëpp ci coobare yàlla la nekk waaw waaw léegi dina ñëw côté nga ne non fii mushrikuuna yi lay wax ñu ne la waaw mais léegi après dina ñëw ci biir bu yëndi lay ñeneen ñi côté bi nga xamante ne nii hadith sayyidatu Aisha bi ka nga xam ne eh, benn gone goo xam ne ci lansaar la bokkoon mu faatu yeneen saa sam di ko jullee eh, sayyidatu Aisha ne eh, kii de moom tatagal nañ ko waaye picc moo xam ne ci picc wu àjjana yi mu ne ko aw xayru dalik est lu leneen waaw Aisha ah, est-ce leneen <laughs> waaw borom bi daa bind àjjana bindal ko ay ñoñ bind safara bindal ko ay ñoñ ñu ne kon nag looloo tax ñii ne kon lii nii day wane ne sawaay jullit ak góor waa yow waa yow gonek jullit ak yowee jéefira laa wax ma ne ñoom ñépp ci coobaree borom bi tabaaraka wa taala lañ nekk al imaam al ndax waxu yeneen saa salaam allahu a'lamu bima kaanu amil abi mu ne saaniha waaw waaw <laughs> waaw léegi euh, mu des mu ne ñaareel bi waaw mu ne ñaareel bi nag mooy nii mooy ne euh, annahum tabaun li abaihim kene euh, ñoom dañuy topp ñi nga xamante ne ñooy seen baay yi fa awlaadul muslimiina fil janna doomu jullit ñi àjjana lañ jëm wa awlaadul kuffaari fin naar kanta doomu yéefiri ñoom safara lañ jëm mu ne lii wa hakaahu ibnu Hazm an al-Azaariq min al mu ne wax ji nag al imaam ibnu Hazm al-Andalusi moom it gi rahimahullah daal di woon na koy nettali nettali na ko jële ko ci benn kuréel ci xawaari ji ñooñ nga xam ne yàgg nañ leen fay gis ñoom tamit muy caaxaankat yooyee nga xam ne dañoo mën a teengal ci diine ba pare ànd ñoo xam-xam waaw ñoo ray lu say ñoo ray sayna Ali ibn Abi Talib doon jéem a ray lu sayna Muawiya ak ñoom sayna Amr ibn al ku nekk ndax lan seen idée yu borne yooyu nga xam ne seen maam moo doon Zul Khuwaysira at ma yastahiq Euh, mooy ñoom euh, euh, benn kuréel bu ñu naan azariqa yi ñu ne ñooñ daal ci ñoom lañ ko toxale waaw ñu ne loolu ñoom fan lañ tegtale mu ne waxtajju bi qawlihi ta'ala ñoom ñu ngi daal di tegtaloo ci wax ji nga xam ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut nee na moom la wax ne rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina waaw mooy la Seydina Nuux waxoon ne rabbi ca saaram ba alayhi salaam laa tadar bul bàyyi maa ngi lay ñaan bul bàyyi alal ard ci kaw suuf minal na ci yéefér yi day yaaraa waaw bu ci bàyyi kenn te ñooñ buy rey buy rey liir yaak gone yaak paa yaak ñépp lay boole ramasse rey <laughs> ndax lan ñoom dañoo topp seen baay ñooy topp seen baay la seen baay nekk nañ ay yéefér kon ñoom itam ay yéefér àddina ak alaaxira voilà léegi nag mu ne wa taqabu wa taqabu benn al muraad qawlu nuux xaasa qawmu nuuxin xaasa ñu am na nag ñu ne bon ñuy wax ji defe naa dëgg parce que dëgg-dëgg ñi nga xamante ne nii hmm, euh, moom lañuy wax fii mooy waa kër Seydina Nuux kese wa innama daa bi zalika lamma awha Allahu ilayhi te Nuux ñaanul ñaan gi lu dul ginnaaw bi ko boroom bi daal di waxyoo ne ko annahu lan yu'mina min qawmika illaa man qad aman waaw mooy borom bi moo ko xamal na ko yëgal ne du gëm mukk ci sa nit ñi lu dul ko jotoon a gëm loolu moo tax say naa wax ne comme que loolu la kon risque te waxoon nañ ko taayile risque ñoom ñu yàq ñi jot a baax le loolu daa taxaw moo tax mu ne borom bi kon bu leen fi ba alagal ñëpp voilà mu ne kanta wa amma xadiis beneen xadis boo xamante ne ni moom la ñuy tegtoo hum min abaihum aw minhum ne yeneen saa salaam dane ci benn xadis dañ koo laaj parce que xadis sayyidatu Aisha bi la waaw sayyidatu Aisha ay l'imam Abu Dawud parce que l'imam Abu Dawud ci l'imam Abu Dawud non côté bii moom mooy xadis yi ñuy wax nii yëpp presque boo leen ne da ko fay fekk awwalu kitaabu sunna baabun fi daraaril mushrikiin moo indi hadiis Sayyidatu Aisha bi ñu doon wax non Ibnu Abbas Ibnu Abbas après mu teg ci deuxième hadiis hadiis Seydina ki nga xamante ne nii mooy Seydina euh, ah, Sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw te hadiis bii bu ama am solo la parce que am na ñoo xam ne après dinañ leen tudd ñuy dal façon naan bon hadiis bi dëgërul mais hadiis bi à vrai du benn yoon la am déglul li tax nag ñuy def li après bu ñëwee dinañ la ne mooy xadis biñ la doon wax sànq ki nga xam ne ne waaye xadis yooyu dara ci dëgërul parce que diw mais sauf ko xoolal imam Abu Dawud awwalu kitaabu sunna baabu non gis nga masala yi dañoo bokk masala yi nga xamante ne man nga fay nekk di wax dix heures de temps du jeex quoi mais dañuy fexe tag da kii ko tënk bu baax mu ne baabun fii daraaril mushrikiin mu ne haddasanaa Abdul Wahhaab ibn Najda mu ne netta na suñu sëriñ di Abdul Wahhaab ibn Najda di Abdul Wahhaab ibn Najda boo gisee nag ñuy def nii di wax mooy kan ak yooyu ngir xool est-ce di gars yi dëggan na ñoom déet Abdullah ibn Abdul Wahhaab ibn Najda Abu Muhammad ash-Shaami rahimahullahu taala borom Taqrib at-Tahdhib nee na fiqa génn àddina 232 rahmatullahi alayhi nee na ku dëgër la qaala mu ne mu ne ki ñu netta mooy Baqiya di Baqiya men ibn al-Walid ibn Sa'id ibn Ka'b eh, ibn Hurayza al-Kula'i al-Himyari at-Tayy eh, eh, Abu Muhammad al-Himsi al-Maytami al-Hamsi al-Himsi al-Himsi rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an 197 rahmatullah alayhi moom nag mooy borom tadlisu taswiya bi voilà baqiya moom moo tax ñenn ñi bon saduqun kathiru tadlis anil du'afa ku dëggu la waaye ku bari lu mu doon nëpp nëppal la ci ñi nga xam ne mooy ñu xamul ñoo xam ne ay ñoo xam ne dëgëruñ te baqiya moom de toute façon baqiya li gën a kii ci moom mooy moom moom moom moom ak ak ak ñàkk dëgëram moom daa clair quoi moom moom dëgërul parce que tat lii su tas ya taxawoon nañ voilà jël ay càllale teggi ñu ñu ca ñu ngir mu baax xam nga loolu lu garaaw la voilà ak tamit di jële ci ñoo xamante ne nii euh, dëgëruñ ba pare nga ñëw nëpp nëppal affaire bi wala iyaazu billah léegi nag am na <laughs> ñiy jàpp xadiis bi dañ ne waa yow parce que ci baqiya la jaar te baqiya dëgërul mais sauf que imaam Abu Daawud da ne taxawal mu indil la beneen càllale wa haddathana Muusaa ibn Marwaan ar-Raqi wa Kasiir ibn al-Mazhiji mu jëlewaat ko ci ñeneen ñaari sëriñam mu ne nettal nañu Muusaa ibn Marwaan ar-Raqi di Muusaa ibn Marwaan al-Baghdaadi Abu Ammaar at-Tammaar dëkkoon Raqqa fële ca Syrie mais moom Baghdad yi la woon waaye daa dëkkoon fële nga xam ne euh, mooy euh, Raqqa wala léegi moom ne moom borom Taqribu Tahdhib da la mooy koo xam ne ay waxam foog am ku ko taabaa te kële taabaa na ko mooy Abdul Wahhab ibn mi nekk siqa voilà mu ne wa Kathir ibn Ubayd al-Madhhiji al-Madhhiji di Kathir ibn Ubayd ibn Numayr al-Madhhiji génn àdduna deux cent cinquante moom borom Taqribu Tahdhib nee na ku dëgër la siqa la kon loolu même bu dee Muusa ibn Marwan am na problème jeex na kon na qaala léegi nag mu ne kon kan moo wax muy Kasiir muy Baqiya ak Kasiir ibn Ubayd al-Malsiji te Baqiya mooy Baqiya dëgëru mais Kasiir dëgër na mu ne ñoom ñaar ñun neex nañ kon baqiya moom mam bu dee bosam baaxul bu kii baax na qaala ñu ne haddathana Muhammad ibn Harb ma al maana mu ne ki nga xam ne moo ñu nett mooy Muhammad ibn Harb di alxu alxawlaani wa abu abdillah alximsi alqurashi nekkoon siqa génn àddina cent quatre-vingt-quatorze ci wuute bu ci am la boroom taqribu tahdib daal di wax qaala mu ne an muhammad ibn ziyad mu jële ci kuñ naan muhammad ibn ziyad al alhani abu sufyan alximsi moom nekkoon siqa génn àddina vers les années cent quarante rahmatullah alayhi an abdillah ibn abi qays mu jële kuñ naan abdullah ibn abi qays abul aswad an-nasri ash-shami al-himsi nekkoon siqatun muxadram moom fekk na jamono yoneen saa salaam ne gisu ko nekk siqatun muxadram moom mii nag moo ne an aisha ta gisu kon càllale bi ni mun naxayse boo teggee baqiya fële <laughs> waaye yow càllale bi baax na léegi an aisha ta mu jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha ummul mu'minin radiyallahu anha léegi mu ne anna qaalat qultu nee na sayyidatu aisha ne damaa wax ne yaa rasulallah waaye ndawal yàlla li saa salam zararil mu'minin waaye mais doomu jullit ñi loolu ci tublu zaraar yi mooy ñooñu nga xam ne dañoo génn àddina te maseeruñ waaye yonent saa mooy ñooñu lan mooy seen àtte yonent ma saa salam ne fa qaala yonent saa salam ne hum min abaihim ñoom ci seen bàyyi lañ jóge mooy seen àtte àtte seen bàyyi ay jullit lañ ay jullit lañu seen bàyyi jullit lañ ñoom àtte jullit lañ yor fa qultu ma ne nii ya rasulallah bi amal mais yone laa la ñoom kon dañuy yor attey jullit moo xam na ci suuf fii xam na ne attey jullit la ñu yor lii laaj bi mooy alaaxira surtout voilà alhamdulilah mu ne ko mais te amul benn jëf amuñu benn jëf ñu dugal leen àjjana ak yooyu am ngërëm yu mel noonu qaala Sayyidatu Aisha nee na yoon saa saa ne ma allahu a'lamu bima kaanu aamiliin borom bi moo gën a xam la nga xamante ne ñoom moom lañ doon jëf waaw moom lañ doon jëfi moom lañ doon jëfi waaw ndax àggaguñu woon fu ñu doon jëfe waaw mooy ilmu kaana kayfa mooy xam-xamu li nga xam ne nekkul bu nekkoon nan lay nekk qultu nee na mais ya rasulallah fa dararil mushrikin waaye leen saa sallam léegi doomu yi nga xamante ne majeuruñ yu mushrikuuna yi nag ñoom nu muy demee